walla iyaazu billaah amoon ci droit waaw nekk nag la pouvoir fukkale nguur ak les faces du nguur ak boo nekkee nguur ci nguur gi la ngay am waru laa ngay nangu ñu lay yenn di yenn woo loo xamante ne ni yow attanoo ko xam nga ne sa loosi bu ko ci tegoon mu damm waaye xam nga ne fii njuuj jaaj kese fi am ak ak ak ak ak moo tax nga ne nañ ma ko jox waaw li damaa ne dañ la ko jox ñu jox la ko xamoo dara non seulement retardel ngeen réew mi yëpp lépp kale secteur yëpp kale ndax lan l'incompétence de notre président wala l'incompétence de notre ministre wala l'incompétence de notre directeur général bi nga xam ne moom lañ jox wàllu les Sénégalais des eaux wala SONES wala Sonatel wala yu mel noonu mu dem fa xamul dara maîtrisewul dara xamul sax nan la ñuy entreprise am mbaar sax xamul nuñ koy gérer mu ñëw ne day gérer entreprise bu toll noonu quelque kii la ñuy yor affaire yi këlbatiku daal di ëlbatiku wa wadd kan la moom waaw waa di demander rek fal leen ma fal leen ma jox leen ma kay waay ñu jox la waaw yow liggéeykat bi nga xam ne <coughs> amoo benn compétence waaw ne maître maçon nga ku mën a tawax nga nangam ak nangam laaj alalu gaa yi ñu jox lay chantier nga defar ko kër goo kuure mu wadd wal iyaadu billah kooku loolu nga def dafa xaraam wa man'un wa haad dafa gudd mais nañ jàll waaw waaw waaye bokk na yi nga xam ne yonent bi alei saa saa bi xaraamal na ko mu ne mooy di suul ñi nga xamante ne ñooy doom yu jigéen ñi loolu nag aaday arab gu bon la woon ju ñu amoon waaw ñoom ndax bañ buñ baroon am doom ju jigéen am na nag ñu ne ki ko njëkk a def ci ñoom mooy Qays ibn Asim at-Tamimi mujj na tuub radiyallahu anhu <laughs> alhamdulillah ndax dañ ne moom <laughs> eh, bokkoon ci waa Banu Tamim dane dafa kii woon dafa am benn ki noonam yi ku ko yu ku ko songoon songoon seen dëkk bi jàpp doomam ju jigéen boole ko ci bu ñu raziawee rek jàpp ko def ko jàpp léegi nag bi nga xam ne ci la fexe ba am ak ñoom ñu noonam yooyee ab accord léegi nag ñu tànn loo waa na ko waa léegi sa doom ju jigéen ñi mën naa tànn diggante mu libre ñëw ànd ak yow walla mu def ci man mii ko jàppoon razia ñëwoon razia la te nekk boroom këram léegi <laughs> doom doom ju jigéen ji daal di tànn ka nga xam ne moo ko jàppoon prisonnier <laughs> léegi nag mu mer mu waat ne bépp jigéen boo xam ne moom la jurati dina ko suul bu dundoo waaw am leen ci arab yi daal di ko ciy topp waaye loolu euh, benn nettali la mais am na ñeneen ñoo xam ne loolu taxul woon ah moom lañ ci topp waaw ñoom nekk ñoom ko juddu de dañ doon bàyyi ba xale bi nekk ki nga xam ñoom moom moom jigéen ci boppam luñ joyal dañ koy dañ koy rey waaw moo xam ñu ne woo yor ko daa cher ndax ñoom tas euh, euh, xasiyata imlaq moo tax alxuraan di la waxoo ne bu leen rey seen doom yi xasiyata ndax ragalu ñàkk non yor jigéen dafa cher te woon du la rapporter dara eh, waaw te tamit bu ñu bu guerre yi du ci mën a jàpp bu ñuy lim sa guerrier kër kenn du leen ci boolee ab charge la waaw <laughs> waaw léegi nag mu am nag en face am ci borom. Euh, ci arab yi boroom jikko yu tedd yoo xam ne ñoom dañ ne dañu gisoon affaire bi mu leen affaire bi ni mu tase suuraate loolu la suñu wax bu iza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib xoola suñu borom ñu ko tuddee bu ñu mësoon a bëggal kenn ci ñoom bil unsa ci doom bi jigéen ne ko ah fekk ko ci biir nit ñi ko ah sa doo sa soxna si de mucc na day laaj lan la am bu ne ko jigéen bu rek mu ñàngal yatawaara min al qawmi min su ma bushira be bu doon dërëm ci moom bu doon dërëm réer bu doon glacé ndax nee am na gàcce bu rëy waay buy jóg fa nit nga nekk daanaka day xaw a sax di làqatu nan lay fay jóge ndax kersa nee na nee na kii gàcce gu ko dal ci annonce biñ ko annoncé ne ko sa sa doom ji sa soxna si am na doom ji jigéen mu demee nag daal di koy suul waaw wal iyaazu billah léegi mu amoon ñu mel ni ñoom Sa'sa ibn Najiya nekk maam ci al-Farazdaq mu <laughs> sha'ir bu siiw boo bële al-Farazdaq waaw <laughs> waaw eh, moom bàyyi te xam la woon waaw ndax baayam Sa'sa'ani eh, non maamu Farazdaq la woon maamu Farazdaq di Sa'sa'a ibn Najiya ndax Ghalib bi juru Farazdaq moom doomu Sa'sa'a bii la Sa'sa'a boobu mujj na nekk saxaaba moom tamit radiyallahu anhu moom bi mu gisee yëf yi ñaaw yooyu mu ne koo xam ne daa yor doomam ñenn ñi bu xam nga ku njëkk kii moom xay sa mais ku judd moom ba doom ñoo judd na suul am na ñoom dañuy bàyyi ba mu am ay sept ans wala yooyu ba dëgër ñu door koo suul waaw dañ naan yaay ji àll dañ naan ah Euh, xaara solal ko yére yu rafet ma yóbbu ko ci ay nijaay ay bàyyi ci xam ak yooyu bu ko joxee wala mu ne ko aywa yooyu buñ ko yóbboo ñu daal di koy suul wala la ngay ànd muy gas après buñ paree ñu suul ko ñoom noonu lañ doon def léegi nag buñ gisee yu ñaaw yooyu moom saa saa ibn Naaji at-Tamimi radiyallahu anhu ndax mujj na tuub léegi da doon ñëw ci ñu mel noonu ñi nga xam ne moom doon nañ garder seen doomi après. ba mu nekk mag tuuti wala ay six ans sept ans ñu doomu jigéen ñu koy dóor a bu ñëwee ne leen léegi nan la leen di jox alal laaj leen ma lu leen neex ci kaw ngeen bàyyi ma ngeen bàyyi ma ak doom ji ngeen bàyyi ma ak xale bi waaw laaj leen ma lu leen neex ci alal bu ko defee ma bàyyi leen ak xale bi waaw ngeen bàyyi ma xale bi ma jox leen lu leen neex waaw moom noonu la doon def voilà radiyallahu anhu voilà borom mag waaye kële sax moom Qays mujj na tuub ñoom ñaar ñëpp <laughs> radiyallahu anhuma mais daal de toute façon xam nañ ne ñoom loolu lañ doon xool loolu lañ meloon mooy doon suul ñi nga xamante ne ñooy seen euh, euh, doom yu jigéen yi ba alquran di ko wax muy lu ñaaw loo xamante ne xaw ma nu ko ay nit manoon a defee ba pare jàpp nañu ñu normal lañu mu ne loolu dafa xaram waaw loolu dafa xaram amul dañ koo si kenn si bu ko dafa xaram dafa xaram yii nii yëpp dafa xaram yi mu fi wax ñetti yi mu ne nag ci ñett yi mu xaraa yi mu sib mu ne wa kariha lakum qiila wa ci yéen qiila wa qaal qiila qaal qiila wa qaal qiila wa qaal waaw nee nañu qiila nee nañu wa ne waajale nee na <laughs> wax yu wóorul yooyu waaw wala imaamul kii wax loolu waaw an-Nawawi rahimahullah ne mooy rek nekk fi ne kafa bil mari kadiban indi hadith ba di nettali lu dugg sa nopp bi nga daal di koy transmettre gars yi di nettali rek moo raw RFI moo raw France 24 ndax mën a kàcc ak mën a nettali waaw mu ne loolu mais loolu attention site gi ça ne veut pas dire dañ koo site kon ah noonu grawul kon déedéet yàq dem nit ñi loolu xaraam na loolu dafa xaraam mooy ci kaw noonu lu ñu sip la mais am na fu muy àgg day xaraam mooy di wax yoo xam ne amalu la njariñ yoo xam ne mubaaxaat la mais man na la jëme ci loo xamante ne nii du lu baax waaw loolu dañ koo sip ci kaw noonu mais lépp loo xam ne bu dee ci lu xaraam nag la la jëme ci saddu zari'a day loolu day xaraam waaw ay nee nañu ah nee nañu de ilimaanu dëkk bi de moo moo moo moo engrosé diw sànq loolu nan nga mën a waxee ne loolu noonu dañ koo si kenn waxu la loolu loolu dafa xaram ne la yaa ngi loo xam amoon ñu benn preuve baax na ba kooku bu doon réewum sharia la bokk na ci ñi nga xam ne dañuy rëq seen digg buñ leen nee ana seen preuve amuñu preuve. imaam bi ne du dëgg ñii dañuy wax leen neex ñoom dañuy jàpp taw leen yaru islam kooku lu ñuy te waxoon nañ la bokk na ci liy wane ne bàkkaar bu mag loo xam ne dañ cee am pen wala xadd boo xam ne dañ ko cee teg kooku nga xam ne yow ay waxam bu demoon bu doon réewum sariya la rëq nañ diggam dóor ko ay yar ah kooku nga yaakaar loolu dañ ne dañ koo sikkes dañoo sib ay wax yoo xamante ne ni la waqaal ci lu ñu doyal waaye am na nu muy demee ci biir day nekk loo xamante ne nii day xaraam waaw di nettali loo xamante ne daraa la ci leeru waaw dara leeru la ci waaw dara leeru la ci walla ngay nekk di nettali yoo xamante ne nii yow ku la laajoon sa preuve amoo lu dul bon bind nañ ko France 24 bind nañ ko Al Jazeera après ah di nettali rek waaye it kii la waqaa am nañu ne mooy surtout yow di di di luñ bët di lëñ bët. xabaaru nit ñi ngir nettali ko waaw foo ko fekk mu ngi investi mu ngi in ngir rek tas ko ngir tas ko waaw mu ngi noonu ak tamit di nettali xarit yoo xamante ne daraa la ci leerul waaw daraa la ci leerul nga ñëw man nga yàqu tëgg dëkk dugal nit ñi ci ñuy jëfe ay bidaa te daraa la ci leeru te manoon nga leeru ji waaw waaw ak tamit xiila waqaal bépp wax boo xam ne ci rambaaji la jëm boobu lii day ngir dans le but de rambaaj jël fii toxal yóbbu ci na ci boroom xam-xam yu ne koo xam ne day toxal li ñu waxoon sànq xam-xamu boo xam ne doo ko leeru te mën nga koo leeru waaw ñuy di ni ñuy xam-xam ak ni xadis boobu doy na ci nit ki isman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a ci lépp loo xam ne moom la moom la moom la moom kon nag mu ngi noonu kon ñu jàll ci boobu mu ne wa kasrati su'al yi la waqaal wa kasrati su'al bari laaj waaw bari laaj mooy nekk fi di laaj mooy liñ doon da day am day am rapport ak liñ doon a ci risque du cœur yi di laaj loo xamante ne amoo ci droit waaw laaj alal te yow am nga loo xam ne mën nga koo am loolu moo la borom xam-xam di wute mais ki nga xam daa am kàttan ba pare ko am na droit laaj <laughs> am ñu ne kooku moom day xaraam laaj bu dee man mën na waaw ñu ne dañ koy sip waaw kon nag mooy bari di laaj waaye it di laaj yoo xamante ne nii yu compliqué la ci diine amalu la benn njariñ. wala naan mais imagine leen bu lii waaw da dayu nii nàngam ak nàngam déedéet waaw waaye di laaj ci yoo xamante ne nii mooy bépp laaj yoo xam ne amalu la njariñ daal waaw du sa àddina du sa alaaxera du ñu ñoom ñaar du ci benn ci ñoom ñaar loolu yonent bay saar saar ne loolu dañ koo sit waaw du loo xam dañ naan laaj bi boppam lañ xaraamal waaye loolu par exemple euh, du loolu lañ xaraamal ci saa mais nag euh, mooy lu ñu sib la waaw kon nag mu ngi noonu le waaye léeg-léeg dina même di laaj yoo xam ne amagul des fois fuqaha yi doon ko def mais loolu taxul ñuy wax surtout ashabu ra'yi dañ leen tee xam <laughs> waaw bu liy xewoon nag masala waaw bu liy amoon nan lay doon noonu moo nekk acte bi loolu du tout le temps du loolu la wax waaw mais mooy koo xamante ne complication rek surtout jamono ji wax yu bi wàcc ngeen nekk fi di laaj ay mbir hein moo taxoon alquran noonu laa tax samoon ak si ay tuddalakum tasukum yéen ñi nga xam ne yéenay loolu mooy jamonoy waxtu bi muy wàcc bu leen laaj loo xam ne bu ñu leen ko leeree du leen neex du leen du baax ci yéen loolu mais léegi manoo toog naan yé man nag sawaay gis nga man daal daa am commerce yu ma bëgg a def tant nekk fi di xam lan mooy riba du ma ko laaj parce que oh, yore suñu borom moo ne yéen ñi gëm yàlla laa tasal wana shaytum dalakum tasukum yéen ñi gëm yàlla bu leen laaj ay mbir yoo xam ne bu ñu leen ko leeralee du baax ci yéen <laughs> ma yaa ma man comme que daal xaw ma daal xaw ma man daal bàyyi leen ma ci li ma ne déedéet lii jamonoy wax yu bi bi muy wàcc lañ la wax waaw moo tax yonent bi alayhi salaam ne woon a'zamu an-naasi jurman inda allahi ta'ala man sa'ala an shay'in lam yahrum fa hurrima min ajli mas'alatihi loolu mooy wane ne mooy jamono jooju mu ne ci gën a màgg ci nit ñi bàkkaar bokk na ci ci biir julli ñi lay wax mais pas que kii moo gën a rëy bàkkaar yéeféer yi loolu daa a nekk non mooy ci biir julli ñépp toog yow nga laaj ci loo xamante ne nii mooy bokk na min aadami du moom moo gën a rëy la xam nga ne moom kii jullit bi nga xam ne day rayaate moo ko gën a garaaw mais dane bokk na ci ñi nga xam ne min aadami moom lay dégg wax gën a màgg nit ñi bàkkaar indallahi fa yàlla man sa'ala an shay'in koo xam ne dafa laaj ci mbir moo xam ne lam loo xam ne kenn xaraamalu ko woon waa ji fa xurrima quoi min ajli masalati mu mu teegal bëgg laaj rek ah yi laaj yonente sallallahu alayhi wasallam rek yi laaj yi laaj bañ nag xaraamal affaire ba boo taxoon yonente sallallahu alayhi wasallam doon wax naan da'uni ma taraktu ko bàyyi leen maag li nga xamante ne moom laa leen bàyyee waaw bàyyi leen maag la ma leen bàyyee waaw waaw li ma leen bàyyee ci diina ji wa lem leen ci loolu bàyyi ay laaj dëgg lan bët sunu taal waa waaw waaye yaa ayyuhan naasu inna allaha qad farada alaykum al-hajja fa hujju wa fi kulli aamin ya rasulallah fasakat <laughs> waaye waxaat fa waa ji delluwaat wa fi kulli aamin ya rasulallah <laughs> waaw waaye ren saa salaam yéen ren saa salaam ne yéen nit ñi borom bi de mooy dafa farataal ci yéen aj kon ak weer <laughs> benn waay ne waaye yeneen saa salaam ndax bépp at mu nekk la ñu yeneen saa salaam dégg ko noppi <laughs> mel ni ko faale <laughs> bañ ko faale mu wax waa ji répété waat waaye yeneen saa salaam ah abiy kulli ah yeneen saa salaam mu naan abiy ne daaw mi maa bàyyi leen maa ngi ma leen bàyyi law qultu na'am la wajabat bu ma leen ne waroon waaw day war te waroon doonu ngeen ko woon man waaw ci la waxoon ne li nga xam ne moo alakoon ñu leen jiitoon mooy seen bari laaj yiñ doon laaj seen yonent ba pare ak bari luñ doon wuteek moom alayhimu salaatu wassalaam waaw wa kasrati su'al du laaj ci woppam moo ki mais su'al yoo xam ne yooyu dafa nekk loo xam ne lu ñu sit la kon nag bu mujj bi mu ne wa idaatil maal idaatul maal mooy pasar pasaree yàq alal loolu moom dafa xaraam waaw waaw <laughs> moo tax ñenn ñi parce borom bee ko moo ne yonent bi saa saabu walaatu moo tax kariha moo tax boo jàppee ne moo tax loolu dafa am solo surtout suñu doomi jamono nga xam ne dañoo bari ñoo xam ne jàpp nañ ne dégg nañ araat lool war na leen a tax ñuy wax ci diine di xuus di wax loo xamante ne nii du demewul noonu yaakaar nga ne mos kariha fu mu ñëwee kariha léeg-léeg day ñëw yor baatu xaram est-ce que man nga ne mal pasar pasaree alal loolu daa nekk loo xam ne dañ koo sit kese dara newu ci waaw te mooy yàq moo tax ñu ëpp ci borom xam-xam yi dañ ne lii mooy ak israafu di yàq di ëppal ci booy dépenser am ñoo xam ne dañ ne non mooy loo xamante ne mooy def ko ci lu xaram waaw waaye. man nañ ko tënke nii mooy li nga xamante ne nii daal lépp loo xam ne nit ki da koy dépenser te amul benn wàll boo xam ne charia daal dina koy permettre moo xam mu nekk ngir loo xam ne day yëwanal àddina wala addi wala alaaxiraam ñu tere ko ko lépp loo xam ne charia joxulu ci ndigal ca foofee nga koy nga koy du ci wàll àddina wala lu loo xam loo xam dafa dagan kese te du la yóbbe ci lu xaraam wala sa mbiru àllaaxira comme dépenser dimbali ay jaam am ngërëmu yàlla hein loolu daal bu dut lii mooy day xaraam waaw waaw ndax yaa ngi pasar pasaree loo xam ne borom bi mu renoon yonent bi alei saa salam tubazir tabzira wala tubazir de déet nga nekk di pasar pasaree bu pasar pasaree tabzira ak pasar pasaree bàyyil yàq ndax kat lu tax innal mubazzirina kaanu min ikhwani shayatin waaw mu ne pasar pasaree gaa yi nga xam ne dañuy pasar pasaree loolu la ko wolof di waxee waaw mooy ñi pasar pasaree mooy yàq waaw di di jeter liñ naan la la la la la la l'argent par la fenêtre waaw mu ne gis nga gaa yooyee innal mubazzirina kaanu ikhwani shayatin yàqkat yi mbokk saytaane yi lañ léegi yow loo xam ne boo koy def da ngay niroog mbokk saytaane yi loolu lañ ko si alors que man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum yonent bi ku niru niru ay ay ñañ ci ñoom nga mel yaa ngi ko mel te ñu tere la niru niru ñi nga xam ne ñoo ñu yées ñi ñu bon waxatu bala seen chef ya di saytaane <laughs> mu ne wa kaana shaytaanu te saytaane mi nga xam ne mooy seen baay ñoom ñëpp di seen kilifa yi rabbihi kafuura dafa weddi seen bopp kon kay mooy loolu dafa xaram waaw yàq dafa xaram kon loolu dafa xaram laa wax pasar pasaree waaw moo tax loolu lu ama am solo yàppaa toog naan non c'est que loolu dañ koo sib quoi kan moo la ko wax doo bàyyi ñeme yàlla yaa bani aadam xudu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu suñu waroon wàcc suuratul Araf aadama yi alayhi salaatu wassalaam jël seenu taar di solo taaru fépp fu ngeen war jullee ngir seen borom te dee lekk di naan waaye nag bu leen yàq lekk dagan na naan dagan na waaye bul ëppal waaw ndax innahu ndax sa borom laa yuhibbul musrifin bëggul yàqkat yi ku borom bi bëggul kooku dañ ko si <laughs> waaw ca mbay maan yooyu sax ba nga bayee ba pare sax loolu la kulu min samarihi ila asmar wa aatu haqqahu yawma hasaadihi wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin waaw lekk leen bu ngeen bayee ba noppi min samarihi ca meññee fu la ngeen bay ida asmara bu ñoree wa aatu xaqaw waaye xaqam di zakaatam la la ngeen bay la ca war a génn zakat bu dee al as ci ñuy génne zakat la na ngeen ko génne yow ma xasaadi yi bés ba ngeen koy góob a ko bay bu dee basi la wala ñoomin dugub ñoomin gerte bés ba ñu leen di diq wala tusrifu bu leen nekk di yàq ndax innahu boo seen borom ne laa yuhibbu soppul te bëggul al musrifin yàqkat yi waaw waaw kon nag lii lépp lan lay wane te ne loolu kay daa xaram waaw li nay mooy ak li bon mooy ak nay mooy ngott waaw wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wala tabsutha kullal basti fa taq'uda maluman mahsura waaw waaw kon loolu lu ama am solo la mooy mu ne kon su yonent yi sallallahu alayhi wa sallama mu ne wa ida'atul maal pasar pasaree alal di dilapider ses tes biens yi nga xam ne borom bi da koo def ngir nit ñi taxawal ci seen dund waaw nekk loo xamante ne mooy yéwénal seen nekk fii nga jël ko di ko pasar pasaree loolu façon fontoo yàlla la waaw waaw kon nag loolu lu jara bàyyi xel la waaw loolu lu jara bàyyi xel la kon wa idaatul maal kon mooy di ko def foo xam ne daal daganu wala di ko loo xam ne sax dafa dagan mais nga def fa lu ëpp mooy mooy mooy mooy israaf gi ëppal loo xamante ni danga fay def lu ëpp ba tax nit ñi après moo tax boo dépassé la nga waroon a def après nag ak ci yàq lay dugg waaw kon nag mu ngi noonu loolu lépp lu ama solo la côté bi nga xamante ne nii <clears throat> moom mooy nekk luñ koy sibe ci idaatul mal ah mooy euh, li nga xamante ne nii bu dee da yokk tuuti loo xam ne au la loolu taxul ñuy wax loolu mënuñu ne waa ji daa yàq non loolu précise précaution la jël waaw waaw ak tamit mu joxe loo xamante ne nii ak mbonte gu taxaw la ñu war koo jañe alaw mu joxe lu bari kooku mënuñ ko ne ah non waaye nag yow da ngay yàq quoi donc ak surtout loo xamante ne xamuñu exactement est lii nii moo ciy war waaw est-ce que lii nii moo ci doy léegi moom mu joxe lu bari ne au cas où kooku kenn mënu ko ne yow da ngay yàq waaw kon nag mu ngi noonu loolu lépp dafa nekk loo xamante ne nii euh, lu euh, am solo la. bépp nag loo xamante ne ni sharia da koo xaraamal ku fa def alalam ay gumbe dafa xaraam nga fay def sa alal ay soirée dansante yaay parrain bi yaay marraine bi amoo ci droit marraine bi amoo ci droit <coughs> loolu moom loolu mooy idaatul mal dëgg waaw lamb am na wala yow promoteur de lutte nga loolu mooy idaatul mal waaw ñoo xamante ne dañuy ngemb ni leen seen euh, euh, yaay yi doon def bañ nee gone nekk ay ma di jëmm ñépp téem leen ñuy tabaakam mbëkk jaxasoo góor ñee jigéen ñi ñu ne dañuy bëri dañuy làmb loolu nga def fanaan maay promoteur bi tëgg làmb ji loolu dëgg mooy idaatul maal yow nga koy seetaan jël sa alal bi jënd ticket bokk nga ca ñooy doxal mbir ma loolu mooy idaatul maal pasar pasaree yàq alal la ngoog yàq ko def ci stade bi yéen a yem rek seetaani bal woo xam ne dañ koo def ngelaw di ko am ñu cay topp di dóor bi wéq yéen a yem la nga jënd ticket billetterie ngir fekke ji champion d'Afrique wala champion du monde wala la coupe waa coupe de du monde loolu idaatul mal la yàq alal a ngoogu voilà pasar pasaree alal ndax lan da nga dugal foo xamante ne mazmumatun shar'a waaw moom moom moom ci sariya ci boppam moom ŋàññ ngay jël sa alal di ko def yu mel noonu yàlla tere nag ci yoo xam ne am seenu xaraam daa leer naññ waaw jël sa alal di ko investir ci ci ci ci ci entreprise sàngara idaatul mal la yooyu yëpp dafa bari yooyu yëpp nag daa bokk ci am dafa xaram borom bi bokk na ci nga xam ne da koo sibal nit ñi te mooy sib goo xam ne ak xaram la gën a jege li nga xam ne mooy ak sibeel mahb kon nag mu ngi noonu rek wa idaatul maal mu ne muttafaqun alayhi boo xadiis bi imaamul Buxaari imaam Muslim ñoo ko bokk solo léegi ak tamit <coughs> mu ne bi paree lii lépp nag mooy lim tëjee mu ne wa fil baabi ahadiisu sabaqat fil baabi qabla mu ne nekk na nag ci buntu bii ma def nii ci xaraamal di ñaawee ci sa waa yi dog mbokk mu ne bari na ay xadis de yii ma ci indi kese de am na ahadis ay xadis yoo xam ne sabaxat jiitu nañ fil xadis fil baabi qabla ci buntu bi ko jiitoon mooy birrul waalidayni wasilatil arham mu nekk xadis yi comme xadisu aqta'u man qata'ak xadis boobu yonent bi alayhi salaam ne mbokk mbokk bi nga xam ne borom bi nee na da koo bind mbokkoo danay ah borom bi tabaaraka wa taala gaay dañ ma damay ragal ñu dog ma man ma huna fii ma taxaw booy maqaamul a'iz minka min al-qati'a waaw mooy fii mooy taxawaayu mooy trois cent quinze maanaam trois cent dix trois cent quinze mu noon xadiisu Seydina Abu Hurayra fii mooy taxawaayu ki nga xam ne mooy eh, muslu ci yow ci koy jox ku koy dox mu ne amator day na ndax gërëmoo an asila man wasala ki wa aqda man qata'a ki ndax gërëmoo ma jokk ku la jokk dog ku la dog xadiis boobu mu ne mënoon na ñëw fii ci bunt bii la bokk bokk na fii te xadiis yi kon aqta'u man qata'a ki mu ne wax xadiis man qata'ani qata'ahu Allah ak xadiis bi nga xam ne moo naan man qata'ani képp koo xam ne dog na ma te bunt bee ñu génne fa la ne qata'ahu Allah mooy mbokkoo bi muy wax radiyallahu anha 323 bi mu ne ci baabu birril waalidayni wa silatil arham mu ne woon woon Aisha radiyallahu anha anna qaala mu ne anna nabi ani nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala qaala ar-rahimu mu'allaqatun bil arshi taqulu man wasalani wasalahu Allah wa man qata'ani qata'ahu Allah mu ne dafa lonku ci arsh ne ba pare naan képp ku ma jokk borom bi jokk la ku ma dog nag yàlla dog la xadiis boobu mu ne ci fii la bokkoon wallahu taala alam kon ci kaw noonu jeexal nañ non hadith bi nii pardon benn mbir war na ñëwaat foog naa waxoon nañ mille quatre cent seize ak mille sept cent quatre-vingt-deux foog naa loolu euh, bu ma juumul waxuñu ko woon wala rek mooy mu ngi noonu waaw woobu